وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه wa rajulun istajara ajiran fastawfaa minhu wa lam yu'tihi ajrahu rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala waaw kon al imaamu al-Haafidu an-Nawawi rahimahullah dikkaat ak ñëw ci bunt bi ñu xam ne eh, muy suñu tom bi nga xam ne mooy soixante-huit waa di chapitre deux cent soixante-dix-sept buntu bi nga xam ne mooy wax xaraamal gu ñu xaraamal la haute trahison ak la trahison mooy woraate ci suñu jotaay bii ñu génn euh, dañu boole woon ñaari xadiis mu doon xadiis mille cinq cent quatre-vingt-cinq moom an ibni Mas'uudin wa ibni Umara wa Anas radiyallahu anhum qaalu qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li kulli gaadirin liwaa'un yawmal qiyaama yuqaalu haadihi gadratu fulaan ak xadis bi ci tegoon muy 1886 mu ne woon wa an abi sa'iidin al-xudriy radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li kulli gaadirin liwaa'un inda istihi yawmal qiyaama yurfa'u lahu bi qadri ghadrihi ala wala ghadira a'zamu ghadran min amirin am kon mu ne woon rawahu muslim walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis ñetteelu xadis bi te mooy bi ci mujj ah yaa vay faha nahnu bi faransa <laughs> ah <laughs> waaw <laughs> dikaan nañ ci dëkk bi waaw lillahi alhamdu wal minna wa taqabbala allahu min aljamii <laughs> ah eh, mooy xadis bi nga xam ne ah waaw waaw loolu kay war nga koo xam léegi nag xanaa léegi nag xanaa nag arab nag war nga cee xam ah, eh, wa nahnu bi France mooy ñu léegi on est France <laughs> bii passé du ci Kaaba ga lañ ko defe woon <laughs> ñaari xadis yi la fàttali loolu la waaw wa nahnu te ñun ñu ngi nii léegi bi faransa loolu kay nga koo xam <laughs> ah liggéeyal sa arab yowaayi <laughs> hadis cent quatre vingt mu ne waa nabi hurayrata mu ngi jële ci saydina mawlana abu hurayra dawsiyu radiyallahu anhu ci yonente bi bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na salaasatun ñett gi moom non ñetti gaa yi ñu ngi nii ñoo xamante ne nii ana xasmuhum man maay seenu xulóowaale waaw akbar mooy man man bi la ñuy amal procès procès xam nga procès waaw boroom bi nee na man ngeen di amal procès la hawla wala quwwata <laughs> kañ yawmal qiyaamati waaw taxawaay ba <laughs> waaw non bésub taxawaay ba moom man ngeen demal amal problème waaw Allahu akbar ah. <laughs> ñooy ñan ñii jar nañoo xam hawla wala quwwa mu ne rajulun ku njëkk ci benn waaye la ata bi dafa joxe ci sama tur wala laaj ci sama tur joxe lan lan la joxe ak waatam yaminam waaw waat naa ko ci yàlla ne <laughs> non moom kay booy kii moo malay kiiwal mbir mi waaw <laughs> waaye waat naa ko ci yàlla day joxe ak waatam moom bu dee eh, waat ci yàlla kese des ngir mu mën a am day joxe ak waatam waaw ba pare nag daanaka lim ci jublu sax mooy waa ji gëm ba jox ko alal ji wala lam ko war a jox après mu trahir ko summa xadar ginnaaw gi mu trahir waaw ah. akbar day joxe benn contrat signé benn contrat walla ne waaw léegi bii non boo ma joxee chantier bu dee ko yori chantier la doo ma kii waat naa ci yàlla ne ni nga ko bëggee nga koy laa koy defee non tous les damay tey sala kii sama ouvrier yi dinañu ñëw ñu taxaw ci xam naa da yàkkamti nawet baa ngi jege. nga dénk ko say bantu dénk walla sa sa kër wala loolu lu war a àggale <laughs> waaw nelawaat naa ci yàlla xoola nag danga may jox cinq cent mille nag waaw après li ci des bi nga jox ko sawaay trahir la ngay woote di tomber répondeur ngay ñëw ci chantier bi doo ko gis waaw muy <laughs> borom bi ne ñu mel noonu la waat naa ci yàlla man moom aw ma caaxaan gone yi boo leen mënee dénkee njàng mu très bien ña ñetti kii lañuy ñuy teg commencé di tari ba am mayata nga ne ah <laughs> joxe na aw waatam engagement am jaare ko ci yàlla waatal waa ji ci yàlla summa xadar ginnaaw gi mu trahir gaa yi suñu boroom ne ku njëkk kaangoo kii moom may xuloo waale man boroom bi tabaaraka wa taala yawmal qiyaam man lay amal procès ñaareel wa rajulun ak benn bu nee na rajul amul mafhum doone kon bu dee jigéen garaawul waaw ah, bépp jigéen boo xam ne nii la a'ta bi thumma ghadar waatal gaay nañ ko dimbali daa nangam moom kay bu kii dina la jox weer wii di ñëw moom kay balaa le cinq nangam ak nangam waat naa ko billahi wallahi watallahi joxe na wu ngiñëm jaare ko ci yàlla ñu jox ko te ba muy waxuma la lool sax laata muy waat dafa toog xalaat lan la war a wax nan la mën a convaincre gars yi ba ñu ko joxee kenn mënatu jot ci xaalis bi jeex na waaw mu leen di mere sax lu tax ñu koy laaj comme ñu ko fi waxee woon parce que voilà panaa du simple deux millions rek bu ngeen ma àll waaw bëgg ma cee fatt nii waa ba nga ko bëggee lu la xalaate woo ko woon noonu <laughs> boroom bi ne kooku moom kooku man maay nekk ma man la amal procès ëllëg man maay nekk xuloowaale ñaar rajulun wa rajulun baa hurran fa akala thamana ñaareel benn waay boo xam ne daa fekk koo xam ne gor la waaw mu jaay ko jaay koy pexe ba jaay ko mu waajib mujj nekk ab esclave fa akala samanaw mun a tungaan njëg la nag mu lekk ko léegi nag daa wax lekk parce que lekk lañ ëpp lu ñuy utiliser ci lool mais nga jëloon ko xaalis ba nga amee ci jaay gor ba pare tabax ci kër c'est la loolu mooy lekk la ko mooy nga jariñoo ko lekk nag da koo tudd parce que moo ëpp lu nit ñi di jariñoo ci yu mel noonu waaw comme nañ defoon Seydina Salman al Farisi rek radiyallahu anhu ga gaay ko naxoon te jaay ko ci por force quoi mu nekk jaam gaay ab yahuudi bu ko jënd yóbbu ko Medina waaw ki koo xam ne tooñ tooñ tooñ mooy lool rajulun daa hurran fekk ab koo xam ne wala bu nekk koo xam ne jaam boo xam ne yow yaa ko moom daal di koy libéré ne ko libéré naa la te leen saa saa waxoon na ñette ngi amul fo nga fo ci dëgg la nga am ci dëgg dëgg la nga def ci fulla fulla la waaw salaasatun ah hazluhunna hazlun wa jaddu wa jidduhunna jidd ñett ngi nga am ci fulla muy dëgg nga ci yoon wax loolu nga ci bëggoon loolu lay demee nga nekk naan dama doon fo dara day nekk wa na jidd mooy day nekk li nga ko waxee da nga doon fo amul fo te bokk na ci yooyu mooy nga ne goreel naa la képp koo am jaam ne ko goreel naa la muy dem ñaan eh, eh, eh, yow itam yow ma doon fo amul la ma doon fo ah. non non non non non libre waaw waaw ak fase ay ay sax na se rawe se ay waay aka jaka jongo ma waay ay sax na se man waay xoolal ma tegal nii rek ah waaye nag fase naa la kaa dé léegi <laughs> nga naan ko eh eh madame yow tamit yow xamoo second degré quoi non amul second degré non non kooku fase nga quoi ah. bu doon mooy ñetteel bis baada zawniya ah, yow ñàkk nga ah, doo ñëw ma may ma ne la seet naa ko bu baax. da ngaa wéradi wala rek yonent bi alayhi salaam wax ay waxam yéen ngeen di foo ah fooy diine ji fexe bu ngeen a xam ngeen di dof dof lu bés leen waxee lii xadiis yonent saa salaam nga am sawaay nii seetluwaat na li wax maa ko seetlu ba mu baax salaasatun la wax way xaaral rek yooyu noonu mooy yow bu dee rek ci côté jaam bi way gars damaa foog ne daa am lu leen dal yow nga <laughs> diine ji du fo waaw saa boo kiiwee rek di fooy fase fase naa la fase naa la fase naa la waaw <laughs> la waaja waxoon ibnu Umar <laughs> mawlaana radiyallahu anhu waaw naan ko man moom sama soxna si moom daanaka saabu ma kiiwee rek ne fase naa mu ne ko nga lan mu naan ko ah waaye kii la dañuy foofu noonu rek mu ne ko yow ñaata yoon mu ne ko waaye lool kay manuma koo compter mu ne ko yow ba mu nekkee ñett la la xaram mu naan ko déet waaye waaye li ngay def mu ne ko kan moo def kan moo def man maa fase wala yow yaa fase yow yow yow yow yow yow yaa yaa yaa fas man maa fas wala yaa fas ngeen di fowe diine yàlla ji waaw ngeen di fowe diine yàlla ji ñuy wax ngeen naan ma ay ay ay ay ay ay ay maa def maa def wala yow yaa def yow yaa def ba nga foo fasee ñetti yoon la la xaram li ci def yépp ci lu xaram ngeen ne woon waaw kon nag faut pas déconner waaw nañu xamal nit ñi seen diine moo gën ñu leen di teg ci suufi tànt di leen bomb ay waxtaan yoo xam ne dara amu ci waaw waaw dara dara amu ci ngir pompeel seen rek gaa yi di gën a dagg ci moom di fattasoo ko tëb loolu amul njariñ yàlla du la masa laaj histoire Serigne diw lu tax xamoo ko woon loolu du la ko laaj ah dara la laaj alors que yii xoolal yii yàlla xaraamal yow nga nekk sa soxna boo xam ne xaraam na la bu yàgg waaw xaraam na la bu yàgg yow ngeen nekk ci rek waaw saa boo amee bànneex daal moom it moom bànneex ngeen faj ko alors yow xaraam na la bu yàgg waaw moo tax yooyu ay yu fi caaxaan la quoi il faut ñu def attention quoi waa ji rek ne waa ji jàmm bi libéré na la même sax bu dee da doon dëgg même fawul ak muy fokkoon ñoo ci yem waa ne jàmm bi libéré naa la après jàmm bi muy dem après nag bon mu rëccu Iblis ñëw yooyu eh, yow yi yow nga li nga def mais léegi sa tool ba kan moo koy bay. ji dëgg sax teewuloon sax doon fa moom xamuloon sax côté foofu mais de doon yow nag li ma defal yëpp vraiment libéré rek demal man ngaa dem jëlal yëpp nga dem waa ji di dem Iblis ñëw ci xelam ne ko é da ngaa rek yow sa jàmm bi laa yow sa liggéey bi xam nga ne manoo sa tool day yàqu te boo sa notoriété yëpp yow sa alal bi ngay am sa li ngay li ngay kii li ñu la yaakaar ko fo da ngaa mu ñëwaaat jëlaat eh fii ñuy wax nga ne non non léegi mu dem ci juge bi wax <coughs> waa ji ci yàlla ne non non non masuma ko waxul dëgg borom di kooku gis nga ko ñii ñëpp man kii mooy deuxième bi baa xuram kooku libre ma dafa nekk gor sawaay ñëw jaay ko ba pare ne tungaañ alal ja euh, euh, euh, daal di kii quoi waaw waaw waaw waaw baa xurran ba pare bi mu defee lool mu jël ko gis ne bon euh, ñëwaatal fii juge bi mu bañ après mu gis keneen ku ko fay lu bay ay 4 millions mu jaay 4 millions ba pare daal di koy lekk <laughs> daal di toog kooku borom bi nee na wa rajulun baa xurran faakala samana waa ji nga xam ne daa jaay ab koo xamante ne nii gor la ba pare daal di ne tungaay daal di lekk li nga xamante ne eh, mooy njëgam kooku may maay xuloo waaleem ana ko ci des mu ne ñetteel wa rajulin istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'ti ajrahu walam yu'tihi ajrahu mu ne ñetteel waajoo xam ne dafa louer les services de quelqu'un waaw ajaa nogoy <laughs> dafa jël benn mindaan waaw liggéey loo ko ba le vingt mu tappas ko de ko sa póot mi setut waaw xulóog moom te def na li mu waroon de tuumaal ko lu bari dàq ko nag waaw waaw xale bay jéem a euh, jéem a défendre boppam xoosaale ko nag mu mu mu mu tàcc ko nag wéy nag waaw dara du wax ko jox xoolal ñëw ne damaa dóor ba gisu ngeen ni mbax ak yëf yi moom la woon de da doon défendre boppam kese xoos ko moom mu xoos ko loolu lim di man yoon ista jara daal di loué ay service mooy daal di sant nit ab liggéey fastawfa minhu waa ji matal ci moom liggéey ba walam yuti ajra joxu ko payam waaw salaire am ko combien de salariés la ay patron tooñkat di def lii ci buntu bi lañuy taxaw buntu këram buntu usine ay rang xam na ne gaa yi ñi soxla ñoo ëpp fuuf moom ñi ñëw ngir liggéey moo ëpp fuuf moom li soxla moom fanweeri nit la soxla par bés buntu usine bi cinq heures du matin quatre heures du matin ay centaines de a fay taxaw di xaar ñu jël leen bind bés boobu journalier waaw sawaay xam loolu li ñu waroon a fayee fukk mu leen ciy fay juróom wala sax waaye ba juróom ñeent ba pare xattaa ñeent yooyu léeg-léeg du leen ko fay waaw gars yi dañuy ba kiiw te tous les bu ñu wàccee dañ leen war a fay saa ne non c'est que amuñu trésorerie bi daa xaw a kii quoi voilà après gars léegi ñu war a dem suba war a joxe dépasse ci guddi gi madama ngeen di xaar seen nday seen bay seen doom ya feebar yooyu yëpp yu ñu yaakaare woon ko ci lii waa ji waa ji ne leen sawaay dem leen ba beneen yoon quoi waaw di leen taw leen finalement dara du leen ko jox tam min min min min firme yoo xam ne ndakaaru ak beneen yii la wala salarié bi xam dañ laa jël ci entreprise di ko liggéeyloo di ko liggéeyloo ba weer dee ñu war koo fay gars yi duñ ko fay sawaay di liggéey quatre mois woon ñii kenn fayu ko mois bële weesu na fayuñ leen mois bi ci tegu fayuñ leen beneen te mu ngi ñëw rek di liggéey <laughs> borom bi ne gis nga patron boobu ak ñi def loolu moo xam benn la wala ñu bari lañ ñoo jiite parce que associé lañ ñoo jiite mbir mi ñooñu maay seen xulóowaale yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba la hawla wala quwwata illa billah mu ne rawahu al-Bukhari hadis bi al imam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bajtizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo leen bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet al imam Muslim ñoom Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi alhamdulillah solo woon na ko ci musnad bu abi hurayra benn yoon rek la ko indi radiyallahu anhuma naka noon al imam ibnu maaja indi ko moom itam daal dina koy solo ca kitaabu ruhun babun ajrul ujara voilà indi ko foofu allahu akbar eh, xoolal ta imam ibnu maaja daa am lu ci yokk xam nga nañ xool imaamul Buxaari yi d'abord comme moom lañu ko après ñu ñëw ci al imaamu Muhammad ibn Yazid al-Qazwini yu dina siiwe ci al-jamii al imaamul Buxaari yi rahimahullah da ko indi ci ñaari bërëb fi mu ko njëkkandi kitaabul buyuu' baabu ismi man baa'a hurra après mu ndiwaat ko kitaabul ijaara baabu ismi man mana'a ajra al-ajiir mu kon bi buntu bi njëkk wax kitaabul buyuu' baabu ismi man baa'a hurra mu ne haddathanii Bishr ibn Marhum Allahu akbar no al-imaam al-Buxaari oh rahimahullahu ta'aala rahmatan ah mu ne haddathana nettali na man dong ndax moom waa kutubu sitta it moom kese la nekk sëriñam muy Bishr Isa Bishr ibn Marhum voilà Bishr ibn Marhum euh, ibn Ubays ndax Bishr ibn Ubays la ibn Marhum waaye comme Ahmad ibn Hanbal ñoo Ahmad ibn Hanbal alors que c'est al imam Ahmad ibn Muhammad moom yi tamit noonu la Bishr ibn Marhum mais am na Ubays mooy Bishr baayam Ubays la tudd maamam moo tudd marhum ibn Abdil Aziz ibn Mihran al-Basri al-Hijazi al-Attar wa Abu Muawiya euh, mawla Muawiya ibn Abi Sufyan boobu rahimahullahu ta'ala al-Attar génn àddina la 230 moom mii nag ki nga xamante ne moo jëlee ci moom comme niñ la waxee ci waa kutubu sitta yi mooy imaam al-Bukhari newoon sëriñ boo xam ne Basri la hmm? euh, euh, mu ngi noonu. wallahu taala alam moom euh, hadis bi nii euh, la imaamul Buxaari daal di euh, jëlee ci moom rahmatullahi alayhi moom Bishr ibn Marhum wala mu ne haddathana Yahya ibn Sulaym mu ne nettal nañu Yahya ibn Sulaym parce que kitaabul ijaara yoon boobu ci beneen sëriñ la ko jëlee muy Yuusuf ibn Muhammad moom mu jëlee ko an Yahya mu ne qaala haddathanaa dana haddathanaa Yuusuf ibn Muhammad mu Yuusuf ibn Muhammad al-Asfari Abu Ya'qub al-Basri al-Khurasani rahmatullahi alayhi qaala haddathanii Yahya ibn Sulaym moom la ko Bishr male jëlee ibn Marhum mu ne kon bu ñëwaatee Bishr ibn Marhum mi ne qaala mu ne haddathanaa Yahya ibn Sulaym mu ne ki ñu ne Yahya ibn Sulaym de Yahya ibn Sulaym al-Qurashi at-Taa'ifi mawlaam Abu Muhammad ñi ne Abu Zakariya al-Makki al-Hazzaa'u rahimahullahu ta'aala ñi ne Abu Zakariya la eh, moom nekkoon na Makka tamit nekkoon kon mawlaahum mooy at-Taa'ifi mawlaahum waaye al-Makki al-Hazzaa'u génn àddina la quatre-vingt cent quatre-vingt-treize am na nag ñu ne cent quatre-vingt-quatorze am ñu ne cent quatre-vingt-quinze wallaahu ta'aala a'lam an Ismaa'il ibn Umayya moo ko jëlee ci Ismaa'il ibn Umayya Ismaa'il ibn Umayya ibn al-Ashdaq kii mbokk Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As mooy al-Ashdaq rek nga xamante ne izan li ayyuhal amir mu naan hee ginoo maa xam waxoon ko al-Ka'bi saay saxaaba ba radiyallahu ta'ala anhu kii doomam la Abu Umayya la tudd al-Ashdaq moo doon Abu Umayya quoi voilà moo doon maamam al ashdaq boo ibn umayya ibn al doom ji lañ doon wax doom al ashdaq doom ji umayya moo doon ñu ko ndàkkante abu umayya umayya boobu nag mooy baa ismail bi eh, rahimahullah moom génn àdduna 144 rahmatullah alayhi al makki al qurashi mawlaam al makki rahmatullahi alayhi mooy ismail ibn umayya hmm? allah ah. ma naan al manoodu mawla kii Qurashi pur la al Ashdaq bokk ci waa Banu Umayya <laughs> mawla um fan <laughs> non Ismaïl ibn Umayya non parce eh, eh, al Ashdaq moo doon Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn Abd Shams ibn Abd Manaf waaye mbokk yi Abu Sufyan yi <laughs> Abd Shams ñoon ñoom Seydina Usman ci waa Banu Umayya la bokkoon waaw <laughs> al-Qurashi al-Umawi al-Makki Isma'il ibn Umayya radi rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn Abi Sa'id moo ko jëlee nag ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Makhburi rahimahullah al-Madani génn àddina 123 rahma am na wuute rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi al-Yamani hafiz as-sahabati radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam walallah lii lañ naan hadithul qudsi voilà mooy hadith boo xam ne yeneen saa san daan borom bi nee na waaw waaw kay salatatun ana xasmuhum yawma alqiyama rajulun a'ta bi thumma ghadaru wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra noonu la ko ne walam yon pi amul haabi indiwu ko walam yon pi hi indiwu ko noonu moom al imaamu al Bukhari rahimahullahu taala fële ci beneen bi la indee kaddu gi maanaam yontihi mooy bi nga xam ne kitaabul ijaara baabu ismi man mana ajran mooy biñ la doon sànq ne haddathana ma ne haddathana Yusuf ibn Muhammad qaala haddathana Yahya ibn Sulaym mu même table la bi eh, an Ismaïl Yusuf bi kese moo changé ak Bishr ibn Marhum an Ismaïl ibn Umayya an Sa'id ibn Abi al-As an Abi Hurayrata an Sa'id ibn Abi Sa'id voilà an Sa'id ibn Abi al-As an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala Allahu ta'aala thalaathatu ana khasmuhum yawma al-qiyaama rajulun a'taa bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun ista'jara ajiiran fastawfaa minhu wa lam yu'tihi ajrahu voilà fii walam yu'tihi joxul waa ji ajra njëgam